ginnaaw bim ne yaasiin wal qur'aani maa ngi waat ci alqur'aan alxakiimi ju xereñe ji ju xereñe yàtte ji innaka dëgg-dëgg yow mii di yaasiin yow mii di yonent bi sallallahu alayhi wasallam lamina al mursaliina waat naa ne bokk nga ci ñi nga xam ne maa leen yónni ci jaam ñi de ala siraatin mustaqim yaa ngi nag ci kaw yoon woo xam ne wu coow wooral la tanziil al aziiz ar moom seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam wàccewu borom bi nga xamante ne moo noot ci nguuram arrahimi te yi yërëm yërmandeem yaatu la waaye alquraan jii ma waat tanziilal wàccewu la al azizi ki nga xam ne moo noot ci nguuram te am sañ-sañu bugal képp koo xam ne daf koo weddi arrahimi te am sañ-sañu te mooy yërëm yërmande goo xam ne mooy def jaam ba texe képp koo xam ne danga koo gëm te yërmandeem yaatu mu ne li tunzira mooy lu mooy dama laa yónni yow boole la ci ñi nga xam ne ñoom laa yónni mooy mursaluuna yi alayhi salaa alayhim salaatu wassalaam li tundira ngir nga xupp qawman ay nit ñoo xamante ne nii maa undira moom de daal luwuñ woon xupp aabaa'uhum seen bàyyi seen maam yi fa hum ñoom moo tax gaafiluuna ñu nekk ñoo xam ne ñu yëg di lañ le loolu benn wax la ne maa bi mooy day dàq kene mooy dama laa yónni ngir nga daal di xupp ay nit ñoo xam ne seen maan yeek seen baay yi kenn xuppu leen woon mooy ñoom moo taxoon lañ doon gis naan yahuud yi am na ñuy yonent waaye it mooy chrétiens yi am nañ ñoo xam ne koy ay téere yu ñu fa wàcc moo tax ci gisoo ci laay ba ci euh, jataay yële ñu génn ci saar ba la ñu génnoon saafaat bi mu naan ñoom ñii ñoo doon wax ne bu ñu amoon cëy bu ñu amoon zikran ab fàttali ab téere comme ni ko ñële amoon ñoom yahuud yi chrétiens yi kon ne dinañ bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo koy wéetal suñu boroom ne waaye ba mu ñëwee fakafaru bi ñu daal di nga indil leen ko ñoom ñu daal di koy weddi kon ñu ne am ñu ne lu kon maa boobu day dàq loolu day wan ne kon ñoom amuñu woon ku ñu leen yónni woon ab yonent alayhi salaatu wassalaam bu leen doon waar di leen génne ci li nga di leen xupp ci yu bon yi ñu ne moo tax mu ne looloo tax nag li tunzira kir nga kon nga xupp xaw ma nay ñoo xam ne maa undira daal duwuñ woon xub waa baa uhum seen maam yeeg seen bàyyi jiitu woon de fa hum looloo tax gaafiluuna ñu nekk ñoo xam ne dañoo yëgadi di fàttale ko seen boroom nuur ci seen bokkaale giñ nekk ndax loolu le am ñu ne déedéet maa bi tekkiwul lool de maa bi mooy kama wala alladi mooy li tundira kon mooy ngir nga xaw man ay nit maa mooy nga xuppaleen comme ni nga xamante ne ni kama ni nga xam ne undira lañu xuppe woon abaahum seen bàyyi fahum ghaafilun ak seen maam yi mooy mais malgré loolu ñoom comme que da ñëw fekk leen ñu yëga di mooy danga leen a war a xupp comme na nga xam ne noonu lañ xuppe woon seen maam yi ak wala nga xupp leen alladi la nga xam ne moom lañ xuppe woon seen maam yi loolu parce que dañ ne parce que waa màkk ñii Seydina Ismaïl alayhi salaatu wassalaam mooy seen maam te moom yonent la woon doomu Seydina Ibrahim alayhim asalaatu salaam tal kooku moom ci diine la leen tegoon voilà moo doon digal comme ni mu koy waxee ci suuratu sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam ne tuddal ci téere bi Ismaayil moom nga xam ne kaana ya'muru ahlahu bis-salaa waaye da doon digal ay ñonam ñuy julli kon mooy te foofu waa Makka la kon mooy ñii nii de mooy waaroon nañ amoon nañ yonent yoo xam ne jiitu woon nañ fi Seydina Ismaayil ci ñoom la ne woon te lool mu leen fi bàyyiloon dafa sax ñu koy seen doomam yi mooy di ko dénkante ak waa Makka foo fële ba ni nga xam ne nag après ci lañ koy soppee am ku jóge fële indi fu ay dem fekk ay xërëm indil leen ko gaa yi topp ko ci loolu mooy ne loolu fala ak jaamu xërëm commencé waate waa fa la commencé ci waa Quraysh ci waa Makka yooyu waaye zaadaha allahu tashrifan wa takrima waaye bu dul loolu xuppoon nañ leen bu yàgg kon ñu ne kon looloo tax maa yi dàqul de mooy li tundira ngir nga xuppoo xaw ma nay nit maa comme li nga xamante ne wala nga li nga xam ne undira la nga xam ne undira moom lañu xuppe woon abaahum seen bàyyi yeeg seen maam yi leen fi jiitu woon de fa hum ñoom ñii nag fa hum ñoom ñépp gaafiluuna nag dañoo nekk ñoo xamante ne nii ñu yëga di lañ mu ne laqad xaqal qawlu ala suñu boroom nag ne maa la yónni ci ñoom ngir nga xuppu leen waaye nag yëgal ne laqad dëgg-dëgg xaqa daal dinay yey alqawlu mooy wax ji ma waxoon ne ñoom ñii ala aksarihim ñu ëpp ci ñoom mooy ne ay yéefér la ñuy faatu ñu ëpp ci ñoom rek mooy ne kàddu goo gële moo yey ci ñoom de kon nag wooloo tax nag moom fa hum laa yu'minuuna duñu gëm ñii mooy ñi nga xamante ne nii ci ñoom mooy ñi borom bi ne ñii moom foo jaar duñu gëm te dinaa leen mbugal mooy ku mel ni ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahl te ñooñu ñoo ëppoon Quraysh temps yooyu ah di yonent bi alayhi salaam di door a woote ñi ëpp ay yéeféer lañu woon yoo xam ne moom moom nu mënoon di demee borom bi moo kaste woon seen xol te dina ko wax léegi ni mu leen def mooy ne ñooñu moo tax mu ne laqad loo woote woote nag mooy lañ doon wax rek naan li nga xamante ne nii mooy hidaaya dafa am al hidaayatu hidaayataan gindi dafa am ñaari gindi gindi gi nga xam ne mooy da ngay technique ci irshad teg nit ki wan ko yoon wi te loolu la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam doon def ci kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne rahmatullah alayhim ñoo ñëw topp seeni tànk li ñu man mooy wane yoon wi ne lii baax laa ngi li baaxul mu nga nële léegi nag moom la yoon wax fa la inna hadaynaahu sabil nit ki ñun dañoo ko gindi jaarale ko ci suñu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ak boroom xam-xam yi yoon wi muy yoonu lislaam mu ngi nii lii moo dagan lii la boroom bi xaraamal mu jeex léegi nag imma shakiran soit mooy moom mu daal di sant mooy topp li ko borom bi daal di digal wa imma kafuura wala mu suul jëf weddi nekk ci ay bàkkaaram ba ngay mooy yàlla loolu yonent yi ñoo ko man mooy ne ak bu ñu topp seen tànk waaye dafa am beneen hidaaya gi nga xam ne mooy hidaayatu tawfiq bi nga xam ne moo lay tawfiqal borom bi def yow li la yonent boobu yi wan alayhi salaam nga baal di koy nangu daal di koy gëm daal di ciy nekk faatu ci loolu moom ci loxoy borom bi kese la nekk moo taxoon mu ne woon yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam innaka la tahdi man ahbab loo doo gindi ku la soob mooy hidaayatu tawfiq te fi comme niñ ko gise woon ci saar yële ñu génnoon ko it innaka la tahdi yow mii de di ngay gindee jëme ci yoon wi nga xam ne mooy wuccoo wooral bi kon mbir mi loolu la la nag mu ne ko kon kaay ma yëgal la gis nga waa Makka ñii am na ñoo xam ne ci ñoom laqad dëgg-dëgg xaqal xawlu mooy mooy mooy mooy yey na ci ñoom kàddug ne dinaa leen mbugal te ci kéefër la ñuy faatu ala aktharihim war na yeey na ci ñi ëpp ci ñoom fahum laa yu'minuuna gaayoo yële mel ni ñoom ci ñooñu ñoo ma waxoon lool mooy ñoom du ñu gëm dara ñu boroom bi ne ma wax leen nag li ma li tax du ñu gëm inna ja'alnaa ndax ñun boroom bi ñoo def fii a'naaqihim ca seen loos ya ñoo ci def aghlaalan ay jéng fa ya moom loxo ya ilal adqaani mooy dañoo jéng loxo yi ak baat yi loxo yi tudd ko mais ñoom la wax fa hiya mooy ne damaa jéng def ay jéng ci seen loos yi seen baat yi fa hiya boole ko takk ko yeew ko ak loxo yi boole leen mënata leen yëkkati jëmale ilal xaani ca seen menton ya mooy ca seen suufu lex ya mooy ca suufu lex ya ca suuf mooy foofale fala seen loxo ya jëm fahum muqmahun bu ko defee ñoom du ñu may xool ci suuf dañuy xool ci kaw mooy lii day misaal ñoom niñ mel ak alquran niñ mel ak yiw mooy ne dañu leen a yeew seen loxo du laal yiw seen seen lot seen seen baat yi ñu yeew ko ñuy xool ca kaw nag téeg mooy ne yiw bi nekk seen kanam nii ñu war koo xool jariñoo ci muy alquran mooy xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam loolu duñ ci jariñoo ndax duñ ko sax gis buñ leen koy wax moo tax ci Seydina Nuux gaa yi doon jël seen loxo yi alayhi salaam di dugal seen baaraam yi buy wax ak ñoom ñuy dugal seen baaraam yi seen biir nopp yi wastarshaw thiyaabahum jël sax seen yére yi di ko muuroo ñii nag noonu la mooy ne am ñu ne lii mooy misaal la mooy borom bi nii la leen def en réalité nii la leen def mais du daa tee ñii fii nii am ñu ne sii sii nii lañ mel mooy ne noonu la ñu mel waaye am ñu ne non lii mooy bu ñuy dugg biir safara nii lañ waaye li gën a dëgër mooy ne bu ñuy dugg biir safara dëgg la dañ leen di yeew jéng leen nii daldi leen sànni ci biir safara waaye seen nekkin fii ci alqur fii ci àddina ba ni ñuy faatoo comme que borom bi moo dogaloon ne ñii moom ci kéefër la ñuy dee nii lañ mel ci kanamu dëgg mooy ne dañoo yeew dañuy niroog koo xam ne dañoo yeew te lool dëgg la réalité la bu borom bi def boo xam ne dafa yeew seen loxo yi jéng ko boole kook seen doq yi ñu téen nag dëgg gi nekk seen kanam jamais ñu gis ko fa muqmahun ñu daal di téen du ñu gis dëgg wajaal naa ginnaaw loolu ñu daal di def min bayni aydihim seen seen kanam ñu daal di fay def saddan ay barrière wa min xalfihim seen gannaaw fii nga xam ne yii yiiwit mënoon na leen a jóge ci gannaaw ñu daal di borom bi nee na ma def fa saddan barrière fa arshaynahum après nag mu muur leen xam nga leer moo tax iblis bam naan dinaa leen dikkal ci seen ndejoor seen càmmoñ ak seen kanam ak seen ginnaaw suñu yonent bi saa saa am na bu des mooy ci kaw ak ci seen suuf a gépp mais waxul ci kaw ci kaw foofu moo tax nit ki dafay leer nga fa jóge sax léegi nag moom mooy dafay man di jóge léegi ñii nag suñu boroom ne dama leen mooy fépp fu leer di jóge leeru alquran sunnaa yonent bi alayhi salaam dama koo tij ci ñoom moo tax mu ne fa aghshaynahum ginnaaw gi ma daal di leen muur fa hum laa na mooy du ñu gis dëgg de jamais mooy est-ce que Abu Jahlin boo ko nee boo taxawee ne ko kii kan la du ko gis sii dina ko gis mais dëgg la dul gis mooy basira la dul amati clairvoyance mooy ne gis gi lay jariñ tax nga man a jariñoo yiiw loolu la borom bi simpi seen xol yi loolu la dindi ba ñu ko gis mooy fa shaynaahum ma daal leen muur nag fahum laa na seen bëtu xol yi ma daal koy muur moo tax mu ne nag gis nga ñu mel ni wa sawaa'un alayhim moo yem nag ci ñoom anzartahum mooy nga xubbu leen am lam tunzirhum nga daal di leen xubbu moo yem ci ñoom laa yu'minuuna du ñu gëm suñu boroom nag dane moo yem ci ñoom moo yemul ci yow mooy nit woo woote pourtant lii la wax ci ñoom te pourtant nee na yonent bi alayhi salaam quand même woowal Abu Jahlin woowal Abu Lahab mooy na message bi jàll te lool moo tax yonent bi alayhi salaam bés bu nekk ba mu nekkee Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima doonul woon deñ ak seen kéefër giñ nekk mu leen di woo ci alquran di leen woo ci lu baax di leen woo ci l'islam te pourtant suñu borom xamal na ko ne de toute façon am na ci ñoom ñoo xamante ni nii ñoom moom kaste naa seen affaire ñoo gëm moo tax mu ne ko moo yem ci ñoom waaye waxu ko moo yem ci yow de mooy yow moom li la war defal waaye ñoom moom mooy wooleen xuppuleen waaye de toute façon ci ñoom moom moo yem mooy nga xuppuleen ak nga toog leen xool benn la ci ñoom mooy résultat bi benn lay doon mooy du ñu gëm tus fa hum laa yu'minun du ñu gëm dara gaa yooyu